bismillahi rrahmani rrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu rabbuna tabaaraka wa tacaala fi suurati al-acraaf ba'da acuudu billahi mina shaytaani rrajiim qul innama xarama rabbi alfawaxisha maa dahara minha wa maa batan maa dahara minha wa maa batana walisma walbagya bigayri alxaq wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sultaana wa an taquluu ala allahi maa laa taalamuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaye fanweer bi ak ñett mu ne qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam innama li am ba des gisoon nañ ci bii weesu mu ngi doon wax ana kan mooy xaraamal taaru yàlla yi nga xam ne taar taar yi bu borom bi mu def ci kaw suuf génneel ko ci wàllu colin ci wàllu yi nga xam ne moom lañuy ñuy wax col ko yi mu defal ngir jaamam yi toog rek naan yow wayow waaye mooy wax ji naan rek ay kap daa xaraam foo ko teg iblis moom la soloon yawmal qiyaam ko keroog bi ñu koy génne kii àjjana di wëlis mais loolu kan moo ko nettali man gaa yi ñoo dëgëru fit loolu ana ban mbindeef moo fekke woon loolu waa bu dee <laughs> moo tax la la suñu benn sëriñ <laughs> benn doon wax waaye waa léegi bu dee kon kay mooy kap bi kay àjjana la jóge kon baax na <laughs> voilà loolu loolu mooy waxu lan yow kap neexu la neel neexu la rek wala jëngal neexu la yow waa neel neel jiin boog façon jiin neexu la rek yow ngan commencé naan daa xaraam yooyu loolu noonu borom bee ko xaraamal moo moo moo moo ko daga moo xaraamal nit di wax lu mel noon loo xam ne tegoo ko fenn lu dul yow parce que neexu la daal yow voilà xooloo ndax yow lii dëppoo na ak sharia wala dëppoowul ak moom waaye comme que neexu la daal yow daal kap daal ñuy sol kap neexu la borom laafa yi daal neexu la lu tax ñuy sol ay laafa mu naqari la yow fii mu ne nga bëgg nit ñi di sol li nga xamante ne nii ay tengaade solu ñuy tengaade nga mer nag daal di xaraamal li nga xam ne mooy laafa kap naan iblis keroog bi ko borom bi di génne naan ko demal te gisoon ko ci <laughs> ci saar bi. moom kap la soloon di wëlis loolu moom wax la loo xam ne teguwut fen kon nag affaire yaa ngi noonu waxoon na kon kan mooy xaraamal yoo yële ak yi nga xam ne ñoo tey ci li nga xam ne wërsëg yi bu fi nekk naan lii dagan na lekk gi xaram na te yow tegoo ko fenn sa bakkan bi ak yow fa nga bokk la ñu déedéet mu ne kon nag xool wax leen ne innama dëgg-dëgg xarama kaay ma wax leen nag yi nga xam ne moom la boroom bi xaraamal képp ku naan xaraam na na wax li boroom bi ne xaraam na voilà moom la moom la borom bi wax moom la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wax loolu kooku mooy ki nga xam ne moo tànn dem aljana comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu Maalik alayhi ridwaanul Maalik rahmatullahi alayhi borom ngir mi doon wax naan yow buñ la laajee ab laaj na nga mel ni yow mi laaj. tegal ajjana sa ndejoor nga teg sa safara sa càmmoñ léegi nag nga xool ban nga ciy tànn nga jël mooy lan bu dee ne xam nga nga tontu te yàlla tax teg ko ci yoo xam ne yàllaa tax mooy tànn nga aljana bu dee rek da tato ne wala yow xamoo di jaay dëgëru fit wala sax nga xam mais nga tay wax loo xam ne wuti naa ñun de mooy yow tànn nga safara mën na qul waxal innamaa dëgg-dëgg xarama li nga xam ne moom la xaraamal rabbiya sama borom man seydinaa muhammadu alayhi salaatu wassalaam mooy alfawaahija njombu téefil bépp bàkkaar boo xamante ne nii bu jëm ci wàllu pëy suñu borom da koo xaramal ak ngóor jigéen waaye ak li nga xamante ne nii mooy ak njaaloo ak li nga xamante ne fornication beeg adultère bee ci yem nag maa zahara minha wa batan li nga xamante ne moo ci feeñ ak li nga xamante ne moo ci nëbbu voilà mooy ñi nga xam ne dañuy jaay ne ñoom dañoo bokk quoi ñoom dañoo intégré moo tax ba yu ñaaw yi nga xam ne ci wàllu sëy dañ koy wane léegi ci biti di ko def ci biti nga gis leen ñuy fóonante ci mbedd yeeg yooyu suñu borom ne loolu xaraamal naa ko maa zahara minha li ci feeñ wa maa batan ak li ci nëbbu yépp la borom bi tabaaraka wa taala xaraamal kon benn ngoo kon nag al fawaaxisa ñu ngi noonu wal isma ak li nga xamante ne bakkaar mu ne bakkaar boolem loo xamante ne nii bakkaar la ak mooy yàlla la loolu borom bi tabaaraka wa taala la lay jëme ci bakkaar loolu borom bi moo ko tere muy maasiya yi nga xamante ne nii di mooy borom bi tabaaraka wa taala wal baxya ak li nga xam ne beew ci kaw nit ñi di rëy rëylu di rëy rëy lu ci kaw nit ñi di jël seen àq ba pare di leen mbëllee di leen wan ne yaa yor pouvoir yow yaa yor doole ji wala yaa leen féete kaw loolu mooy albaghya beew ci kaw nit ñi loolu borom bi da koy tere muy ñett kon bi ghayril haqq ci loo xam ne manoo ko teg ci dëgg de toute façon manoo beew ba pare teg ko ci dëgg waaye lii day lekk loo xamante ne nii mooy lenn kese la day feddali mooy di tooñ nit ñi di jël seen àq yi di leen wax ci seen der yi lu dul ba pare naan maa tay man ragaluma leen sama yoon yoon naw ci man affaire bi en tout cas nii la mu ne wa an tushriku ñeenteel bi wa an tushriku waaye it borom bi xaraamal na ngeen di bokkaale billahi ci borom bi tabaraka wa taala maalam yunazil bihi sultaana loo xamante ne nii borom bi wàccewul ca ngeen koy bokkaale moom benn lay amul lay bu borom bi wàcce ci benn téere joxul ko benn yonent ne gaa yi nit ñi alayhi salaatu dañ maa war a bokkaale diw loolu amul suñu borom ne kon tere naa leen ngeen may bokkaaleeg loo xamante ne nii boroom bi wàccewu ci bénn përëw benn lay boo xamante ne moo tax ngeen war maa bokkaaleeg moon léegi nag bi mujj muy juróomeel bi wa an taqulu waaye naa ci sama borom xaraamal na de an taqulu wa an taqulu ngeen di wax alallahi ci yàlla maa la na loo xam ne xamu ngeen ko. bii mooy bi ci gën a garaaw moo tax lenn ci borom xam-xam ni rahmatullah alayhim daal di wax ne mooy nii borom di daal di wax lii fawaahish yi daal di wax al isma daal di wax al baghy daal di wax an tushriku ngeen bañ di bokkaale borom bi daal di mujjee an taqulu ala allahi ma la ta'lamun te mooy juróomeel bi ñu ne boobu mooy affaire yi bi ci gën a garaaw la tudd voilà mooy mooy waa jii nii mooy an taqulu ala allahi ma la ta'lamun moo gën a garaaw ndax waxal yàlla mooy ndax yow bul xool mooy yow xoolal yow borom bi yow xam nga boo waxalee walillahi almathalul a'la bés boo fi duuralee am monsieur le maire waxal ko lu dul noonu lu garaaw la voilà waaye kooku lu muy garaaw garaaw xam nga ne moos waxal ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur loo xamante ni demewul noonu muy diffamation loolu moo gën a garaaw waaye xam nga ne moos nga waxal premier ministre loo xam ne demewul noonu moo gin a garaaw fuufati waaye nag li mu garaaw garaaw nga waxal président de la république bu dee ci gaa yi naan république waxal ko lu dul noonu difaame ko loolu moo gën a tee pataa ndax dañ naa moom institution la moom daa bokk institution yow fii mu ne nga jam loolu moo gën a tee garaaw walillahi almasalul a'la léegi nag di waxal borom bi tabaaraka wa taala loo xam ne xamu ngeen ko loolu mooy bàkkaar bi gina a loolu moo féete kaw shirk te shirk mooy façon shirk la parce que waxal yàlla lu noonu façon shirk la parce que yaa ngi bokkaale borom bi ne waaw man man man maa ngi koy bokkaale ak lii walla di wax yoo xamante ne ni demewul noonu naan walla lii dagan na toog rek yor sa plume wala yor sa clavier walla yor sa micro wala yor sa enregistreur naan nit ñi lii dagan na lii xaraam na mees dara newu ci gaa yi ñoo tàng kese walla iyaadu billah xeesal lan moo ci ne waaye yow loolu façon kii kese la loolu dara newu ci façon yu mel noon yépp nga xamante ne ni bu ñu waxee mu naan la ay lii walla toog mere gi ay nit rek ne fii mu ne moom waaw jaay kook jaay kook ba kook ki jaru nga ne waaye yow kook sax moom ñamo akiiwu aljana la ndabo aljana la yooyu yëpp na yonent bi alayhi salaam nee na kooku yaa nga waxal yàlla benn la voilà parce que yonent bi alayhi salaam laa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa lépp loo xam moom du wax ci li nga xamante ne moom ñun nit ñi ñun lañ xame bànneex waa moom du waxe lool de in lépp lu mu wax rek nekk lu dul wahyun wahyu la ab dee yàlla ko borom bi dee la yuuhaa boo xam ne wahyu la boo xam ne moo ko dee kon nag nga waxal yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu dul noonu ak nga waxal borom bi lu lool moo tax ulamaul muhaddithin waa cim ñoom yal na leen borom bi fayal ñu mooy nañ moo tax gis nga képp koo xam ne da ngaa mas a expliquer ci xadiis ñu xam ne yow da ngaa mas a wax loo xamante ne nii demewut noonu ci xadiis daal di fomante ay wax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko wax yow moom lañ lay rajo avis yi voilà loolu mooy li gën a dëgër waala loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër comme ni ko borom al imaamu Suyuuti borom Alfiya bi ni mu ko leerale rahmatullahi alayhi loolu la mooy ne gis nga dañ lay raje avis mooy yow moom de façon hadis yow ñu xam ne mas ngaa kàcc ci hadis ne yonent ma lay saar saam fomante ne diw moo nettali diw moo nettali ne yonent ma lay saar saam nee na ñu vérifier affaire bi ndekete yow yaa ko créé yow yow yaa ko créé kooku il est raje avis mooy kooku ci hadis mënatu koo mënatu la wax lu jaay jaayi jaam léegi nag est-ce que tuub naa digganteem ak boroomam loolu moom boroomam la waaye ñun moom dootuñu déglooti nit ku mel noonu le dañ koy raje rouge lañ koy rëdd mu leer nañ ñépp xam ne waa ji waddaa la kaddaab la koo xamante ne nii kat la créé katu xadiis la narkat la kat bu mag a ngoogu léegi nag bu tuubee digganteem ak boroomam loolu moom boroomam la waaye ñun moom ñu man même bu tuubee dara lañ ko dul nangulooti ndax lan moo ñuy may ne moom mii laa du defaat ci loolu le loolu moo tax mooy lu gën a garaaw mooy li nga xam ne moom dañ lay raje moom moom moom moom xadis xadis boo bëggee ñu raje na yow lenn la mooy fenal voilà bés boo fu waxee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu du rek nga boo loolu ab ab règle la rek bu boroom xam-xam yi te ngaa ah, garaaw mais moo gën a rëy bàkkaar déggoo lii suñu borom wax wa an taqulu waaye tere na leen tax xaraamal la ngeen di wax alallahi ci yàlla ci mbiru yàlla diineen ji maa laa ta'lamun ak ci xaqu borom bi naan ay borom bi walla lii la di wax ci moom ay meloom nga ciy nekk di wax loo xam ne du dëgg tegoo ko ci lu leer tegoo ko sax ci loo xam ne am interprétation boo mën a am ndax bu dee am nga possibilité wala nga juum loolu beneen affaire la voilà nga interpréter juum loolu mën naa ne ci koo xam ne moom àgg na foo xam ne moom man nañ ko koo jàppal waaye mu neex la siyamaa nga tey wax ci àqu borom bi tabaaraka wa loo xamante ne wala diineem ji di dagana la ka xaraamal ci loo xamante ni tegoo ko fen lu dul sa bakkan wala bakkanu ay nit yoo xamante ni nii ñoom ngay défendre tax nga jël alquraanu borom bi tabaaraka wa taala sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ko lem nit si ngom di ko lem nit këyit